cheikhul islam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati was-salaam fil baabi s-saabi' baabun fil yaqiini wat-tawakkul kon insha allahu taala ñu àggale fi ñu yemoon ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañu bunt bu bees bii di buntu juróom-ñaareelu buntu bi li nga xam ne mooy bunt bi wax ci am kóolute ci sa boroom tey wàkkiirlu kese ci moom waaw am kóolute ak di wàkkiirlu képp ci yàlla tabaaraka wa taala Eh, comme ni imam waxoon te doon ko def rahimahullah mooy di ubbee bunt yi ay laaya ñu ngi woon ci laaya yi xam naa tey dañuy gaaw ci laaya yi waaw ah, bi passé xaw nañ ci xaw nañ ci yàgg ah. asadi ak yoo yële waaye kullu hada xayr wallah loolu la kon ñuy continuer tey fi ñu waroon a gisoon nañ fi nga xam ne laay yim njëkkoon indi ah, ci suuratul ahzaab ak li nga xam ne moom la indi ci suuratu ali imran te suuratul ahzaab ba nga xam ne coalisés yi ñoom Abu Sufyaan waa Ghatafaan ak seeni mbokk bañ dajaloowee te lañuy boom l'islam jullit ñi ba doon yonent bi sallallahu digoon leen ko bañ ko gisee seen xel dal ñu ne ha ah, lii da lañu yàllaa ko yonentam digul alayhi salaatu wassalaam yokkule nag lu ngëm yàllaa ko beneen bi mooy bañ jógee Uhud ca ghazwatu Hamra al Asad ñoo xam ne waa Quraysh eh, ñoo doon rëccu après mujj ñu ñëw yonentam alayhi salaatu wassalaam nag ah waajaloon waajaloon waaye Quraysh da doon sóob voilà <laughs> Qurayshin ñu ñëw naan leen def leen attention Abu Sufyan waajal na mu ngi ñëwaat seen kaw mu ne hasbunallahu wa ni'mal wakiil kon nag muy continuer mu ne wa qaala ta'aala al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne borom bi nee na ba léegi wa tawakkal ala al-hayyi alladhi laa yamuut mu ne borom bi ba léegi di wax ci buntu bi ci alquran mu ne wa tawakkal deel wàkkiirlu képp dong yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam waaye képp koo xam ne mu ngi ci diine ji bépp jullit nay wàkkeelu dong yow la borom bi waxal waaw ginnaaw bi mu waxee yeneen timaay saa saa kenn ku nekk ci ñun wa tawakkal te day wàkkeelu dong alal hayy ci ki nga xam ne moom kese mooy dund mooy ak dundam mooy cosaan ak dundam mooy cosaanu leneen beneen dund xeetu dund bu am te beneen xeetu dund bu am dina jeex te moom boo boo du jeex alxay mooy kiy dund te mooy joxe dund tamit alladhi mi nga xamante ne laa yamuutu moom moom du faatu faatu du ko gaaral voilà mu ne nag wàkkirloo ci kooku kese ba léegi di wax ci buntub am kóolute ak di wàkkirlu ci borom bi loolu suuratul furqaan la aaya cinquante-huit mu ne wa qaala ta'aala wa 'ala allahi falyatawakkalil suuratu ibrahim aaya onze alayhi salaatu mu ne ba léegi borom bi nee na moom mi wa ala Allahi te ci yàlla dong képp nag falyatawakkali nay wàkkeerlu al mu'minuuna way ngëm yàlla yi waaw lu wàkkeerlu ci sa jot ci sa xam-xam wala ci demba wala daa déedéet bul wàkkeerlu tamit confiance ci sa xam-xam déedéet wa tawakkal ala Allah eh? wa ala te ci yàlla kese falyatawakkali nay wàkkeerlu al mu'minuuna way way ngëm yàlla yi mu ne muy waxaat beneen kon suuratu Seydina Ibrahim alayhi salaam aaya 11 muy wax aaya bi ci tegu mu ne wa qaala ta'aala fa idaa azamta fatawakkal ala Allah waaw mu ne ba léegi borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na ci loolu aaya kii la Ali Imran bañ génn bañ gisoon bee passé mais bii beneen leneen aaya aaya cent cinquante neuf mu ne fa idaa azamta mu ne yonent bi alayhi salaam nag boo jëlee décision ferme dogu ci mbir allah wéerul ci sa borom te doxal la nga jàpp waaw mooy da ngay gis ne al imaamu an-Nawawi rahimahullah li ko soxal ci aay kese la indi waaw ndax <laughs> laay <laughs> fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan ghaliza al qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha 'azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin waaw mu ne woon yeneen tubaab yi saa saa fa bimaa rahmatin min Allah linta lahum mu ne gis nga ci yërmande gu rëy boo xam ne bu la sa borom defal yi bu tukkee ci boroom bi yërmande gu rëy gu tukkee ci boroom bi bu mu la defal te lim la ci defal defalu ko kenn bal li ñeneen ñi sax ci yow lay roogalaate yi ñu ñeneen ñi am ci yërmande ci yow laa ko jaarale gis nga yërmande gu rëy googu ma def ci yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax lim telehum nga mën a nooy ci sa kanamu saxaaba yi waaw moo tax nga woyof ci ñoom nekk koo xamante ne ku neex a euh, dëkkaaleel ku neex a nekkal waaw lu ñu wuteeg yow ci mbir mbir mbir du ñu fekk nga nekk koo xam ne ku dëgër ngay doon waaw ku naqaree waxal déedéet waaw waaw nekk ku woyof loolu nag yërmande gu la bi defal la waaye walaw kunta fazzan tey boo ne woon koo xamante ne nii alfadl mooy ki nga xam ne ay ay ay jikkoom dafa ñaaw walla iyaazu billaah nit ka nga xam ne ay jikkoom dafa rafetuñu xaliid al qalbi nekk koo xam ne xol bi dara newu ci mooy gaaw a mer gaaw a tàng dara ak yërmande newu ci kononte kon bu doon noon nga mel ne lam faddu min hawlik kononte kon dinañu dinañu dinañu dañuy mel ni gis nga <laughs> mooy dinañ bëgg bàyyee ku jóge ci yow gis nga màngo boo sànni ci mbedd mi gox bu bari weñ <laughs> xam nga weñ yi dañ ciy nekk ba mu fees del del del doo gis sax mango bi waaye boo jege see wala laal mango bi ñoom ñëppay tëbandoo noonu ñuy tëbandoo we di def mel ni kenn ci ñoom masumaa nekk boo meloon boo yoroon jikko yee noonu lañuy def mooy noonu lañuy ñuy gaaw daal di takkale koo jóge fi yow waaw kon nag comme que borom dee la ràng lii ci ay jikko yu rafet kon nag doxal leen doxalal dikko yu rafet yooyu ak ñoom fa'fu anhum waaw dee leen jëllale li ñu def wastaghfir lahum te di leen ñaanal jéggal seen boroom waaw wa fil amr te dee leen solliciter di leen consulter ci mbir yi nga xamante ne daa soxla hmm, mashura wala mushawara li nga xam ne daa soxla ñu ciy waxtaan di ci sottante xalaat ci loolee waaye julli jot na moom ndax dañuy julli duñu julli lool moom amul waxtaan <laughs> waaw foo nit ñi xam <laughs> ci yan moo am waxtaanam déet waaw weer wi feeñ na ñu wóor ko gis est-ce que dañuy wooram duñu woor loolu du laaj loolu amul discussion nañ leen nañ leen daje waxtaan est-ce léegi bon on constate on oh, man nañu ko euh, daje former commission boo xam ne ñooy toppatoo li jëm ci weeri waaw loolu mën naa ne est ñooy waaye ba weer wa feeñee commission bi moom li ko war mooy rek mu ne nit ñi hee ñu wóor gis nañ ko asiqaat ñu leer te wóor gis nañ ko ne weer wi feeñ na looloo lay seen waru mais manuñoo toog nag ne waaw ndax weer wi feeñ na loolu du laaj bi waaye nag est dañuy wooram de bu nekk Ramadan la ñuy xaar loolu moom bokkul ci li ñuy discuter <laughs> waaw kon wa shaawirhum te na nga discuter ñoom di waxtaan ak ñoom di sottanteeg ñoom ay xalaat fil amri ci mbir yi nga xamante ne nii dafa laaj loolu waaw waaw dafa laaj sottante xalaat loolu nag la boroom bi wax nañ ne fa iza azamta boo waxtaaneek ñoom. loo jël nag décision soit ñoom ñu ëpp la ñu wax wala kenn ci ñoom la wax wala yow ba nga leen dégloo ñoom ñépp lañ la wax doyuñu la doyu la yow nga jàppal sa décision ferme takku ne lii ngay def bu boobaa fa tawakkal ala allah wakkirlul ci sa borom amal kóolute ci sa borom ta nga dawal loolu waaw ndax inna allah dëgg-dëgg borom bi kat yuhibbu dafa sopp dong almutawakkiliin dafa sopp lool almutawakkiliin ñi nga xam ne ñooy wàkkirlu ci moom di am kóolute gu rëy ci moom laaye boobu la imaam nag da cay jël benn partie waaw ay ay ali imran cent cinquante mu ne wal ayatu fil amri bi tawakkuli kasiratun ma'luma <laughs> gis nga al imaam day mu ne wal aayaatu aaya yi fil amri di digle bi tawakkuli ci wàccir lu kasiiratun lu baree bare la maaluma yees xam lu ñu xam la waaw du lu nëbbule lu ñu xam la ci alquran waaw ku mu nëbbu ci yaw mooy miinoo alquran kese lay tekki waaye moom bari na <laughs> te lu ñu xam la après bu waxee lii mu indiwaat yeneen aaya après jeexalaat lu wax ju mel nii <laughs> mu ne wa ta'ala mu ne wa qaala ba léegi wax na ta'ala ku kawe te yéegut muy borom bi tabaaraka wa ta'ala wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh waaw te suuratu talaaq aaya trois mu wa ta'ala mu ngi wax ba léegi ci li jëm ci wàllu wàkkirlu ci borom bi tabaaraka wa ta'ala am kóolute ci moom mu ne wa man yatawakkal képp koo xamante ni wàkkeelu na alallahi ci yàlla waaw bàyyee ko sa say mbir yépp tax wit say mbir ci boroom bi jébbal ko lépp te am kóolute ci moom wàkkeelu ci moom de kooku na xam ne fa huwa hasbuh boroomam doy na ko waaw boroomam doy na ko sëkk allahu akbar waaw bul wàkkeelu ci borom bi képp koo gis mu ne daa wàkkeelu ci yàlla ba pare waaye asbaab yi sonal ko mooy moyens yi la gën a gàllu kooku moom borom bi doyu ko ndax bu ko doyoon du doxale noonu kon mu ne ko waman yatawakkal ala fa huwa hasbuh borom bi dina la doy ca suuratu talaq trois moo tax al imaam mu ne ay kaafiihi hasbuhu mooy kaafiihi mooy doy na ko waaw waaw mu ne mu teg ci bi wa qaala ta'ala innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun suuratul anfaal aaya deux waaw te moom la al imaamu di tëje <coughs> mu ne waqa mu ne waqaala ta'ala mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegut ba léegi nee na ci alquran ba léegi waaw innamal mu'minuuna dëgg dëgg gis nga way ngëm yàlla dëgg dëgg yi ñooy ñii mooy ñan alladina mooy ñi nga xam ne ida zukira allahu ida zukira allahu ida zukira allahu bu ñu tuddee borom bi tabaraka wa fa ñoom ñu dégg ñu tudd mentionné turu allah ah ah wajilat qulubuhum seen xol yële it ah allahu akbar moom da leen di sóob ci géej ci géeju borom bi ñoom bu ñu tuddee bu ñu tuddee borom bi rek da leen rien que ñu tudd ko rek sóob na leen ci géeju ah ah turu borom bi waaw <laughs> wajilat day day day jàq tiit day tiit. xulubuhum seen xol yi ndax weg bu rëy ak tam gu ñu xam kan mooy seen borom waaw Allahu akbar day ragal xam ne xadarab yàlla moom yée kenn amul droit di fa yuqamte koo ko def dara ak di yëngu foofu borom bi képp Ah, foofu mayu fa jaam buy buy buy buy buy buy yëngal xef sax <laughs> mu tëdd dañuy tiit waaw seen xol yi wajilat qulubuhum seen xol yi day tiit day day day dañuy ragal wa idha tuliyat alayhim ayatu te bu ñu leen jàngalee laayaay borom bi waaw aaya alquraan yi jàngal leen ko allahu akbar lan mooy xew zaadatuhum imaana da leen di yokk gëm yàlla kon gëm yàlla day yokk beneen côté bi day wàññeeku waaw ñoom laayay borom bi tout le temps alquran bés kers bu ñu ubbee di xool laaya bu ñu gis bàyyi lool xaraf bu ñu gis bala ñu cee teg beneen borom bi yokku leen waaw wa idaa tuliyat dañuy déggee alquran ñuy jàng moo tax ñuy dégg ñuy dégg bokkul ne Ah, yàlla xam nga ne sama classe gi toog ak <laughs> mel ni yàlla xam nga dinañu déglu alxuraan moom saway seen bopp yee ngi feneen wala même buñ nee sax dañ ciy bàyyi xel daanaka ci ci lu lu lu bi kese waaw <laughs> nga nañoo al ñu kale ni ñoom ñooñee da leen di yokku gëm yàlla wa ala te ci seen borom dong yatawakkaluuna la ñuy wàkkiirlu léegi al imaam teg ci ne wal ah, mooy suuratul anfaal aaya deux xam naa wax naa ko mu ne wal aayaatu fi fadli <laughs> fii fil amri bi tawakkul ci digle waaw ndax yéen yéen gisoon da doon wax da doon digle waaw yiñ jóge woon borom bi da doon digle waaw naan wa tawakkal ala al-hayy alladhi la mooy del wàkkeeru waaw wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun ci ci yàlla na wàkkeerlu way ngëm yàlla yi wa idha azamta fatawakkal boo jëlee décision ferme dogu wàkkeerlul ci borom bi ay digle waaw waaye yi mu wax nii day wane ngëneelu wàkkeerlu ci yàlla waaw wa man yatawakkal ala fa huwa hasbuh waaw ay woy googu ku yàlla doy Allahu akbar kooku lool gëneel gu màgg noonu mu tegaat ci beneen way ngëm yàlla yi bu ñu tuddee ñuy mentionner le tout le nom d'Allah seen xol yi day tiit waaye bu ñu leen jàngalee laayaam yi daleen di yokk mooy wàkkeelu ah ngëneelu wàkkeelu day yokk imaan waaw moo tax ñoom seen xaal wa ala rabbihim yatawakkalu mu ne kon wal aayaatu aaya yi wax nag fii fadli tawakkul ci ngëneelu wëkkërlu ci yàlla kasiiratu ñu bari la maaru ma fii ba de maaluma fii lees xam mu ne nag wa amal ahadis kanta ahadis yi ñëw <laughs> mu ne wa amal ahadis فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى فرأيت النبي ومعه رهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان wannabiyya laysa ma'ahu ahad id rufi'a lii sawaadun 'aziim fa dhanantu annahum ummatii fa qiila lii haadaa Muusaa wa qawmuhu walaakin unzur ilaa al-ufuq fa nadartu fa idaa sawaadun 'aziim fa qiila lii unzur ilaa al-ufuq al-aaxar fa idaa sawaadun 'aziim faqiila lii haadihi ummatuka wa ma'ahum sab'uuna alfan yadxuluuna aljannata bighayri hisaabin walaa 'adaab bighayri hisaabin walaa 'adaab summa nahada فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال hum alladina laa yarquun wala yastarquun wala yatatayaruun wa ala rabbihim yatawakkaluun faqaama Ukkaashatu bnu Mihsan radiyallahu anhu faqaala ud'u llaaha an yaj'alanii minhum faqaala anta minhum summa qaama rajulun aaxar faqaala ud'u llaaha an yaj'alanii minhum faqaal sabaqaka bihaa Ukaasha muttafaqun alayhi ar-ruhayt bi dammi r-raa'i tasghiiru rahd wa hum duuna ashrati anfus wal-ufuq an-naahiyatu wal-jaanib wa Ukaasha bi dammi l-'ayni wa tasdiidi wa tasdiidi l-kaafi wa bi taxfiifihaa wat-tashdiidu afsah kon lii mooy hadiis bi hmm? ud'u Allah an yaj'alani minhum ah kon mu ne ah, ah, lii mooy xadiis eh, bon <laughs> je pense que nag nañ daaj bii di ñëw waaw ud'u Allah an yaj'alani minhum eh, foog naa nañ bàyyi ba bii di ñëw ah insha allahu taala ndax eh, buñ ci naree du gis nga ni te comme que jël nañ kii bi bu ko defee ñaari jotaay yee nekk rek bii ak bi bii ak bi jiitu woon pour lim andi woon ci alquran yi léegi bi di ñëw insha allahu taala ñu daal di àggale gis hadis bi nii eh, bu rëy njariñ la waaye duñ ci mën a guddal taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in